sóoratu jinni taaru jinne ya màcc bu ko jëm waxtaan ak semence bi ñu la wala semence ñaar fukk aywa dañ ci doog a laaj su la yor si sama bopp. ci rajo Saalum dañuy yàlla sori jërëjëf ci rajo bi ma yàlla ñu yàlla baal ko. yàlla ko tam dafa def yàlla ko wax dëgg yàlla ko ci ko xool yàlla ko toog ci ko wax ci moom ko wax ko barki ñu islam ñu war a dal ko xob ñu ma woon ko yàlla yàlla ci salaamaaleykum wa rahmatulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ne ko na ñëw wax ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam génn xam nga Abdullah ibn Mas'ud ba ca Naxla mu rëddal ko rëdd ne ko toogal ci biir rëdd yi boo ko génnee daal suñ ko yàlla ngay gisee fee man yonentu dem nag jinne yi di wàcc di wàcc di ba nga xam ne téeram bi mu ne xam ne di ci saari mat nañ juróom ñaar fukk ak junne ñu bis bi yonent bi la ñoom di jàng ci ñoom alxuraan ñoom ñu jébbalu jaarale ak moom moom ñoom bu digal lépp ba jullee suba yonent sallallahu alayhi wa sallam soog leen a tàggu ñu ne ko dañoo bëgg nga may ñu ndawat mi doomu aadama ñu ñu ne mu jàpp rek yonent ne ñaan naa yàlla lépp lu doomu aadama yi lekk ci yàpp ba yàqee def ca yàlla delloo ak comme mel na meloon muy seen yàpp moo tax bu ñu nekk nii ñu aaye yàq ku ko sobeel de ndax bu doomu aadama yi lekkee ba sànni yàq ya yàlla fay delloo aar ba mel na meloon loolu moo yàpp ci ne yi seen yàqali daama yi comme ndumbaaje ni daama yi nit yi waaw moom la yàlla ab yàqam moo yàqali daama yi jinne de jinne nag ay mbindeef la yàlla bind amuñ jëmm ñu koy ñu ne ka doomu jëmmi safara lañ yoo xam ne fóode euh, yi naat yooyu yëpp daje xam ne gëm nañu yonent yi am nañu nag di am ak jinne nag ndax li nga xam ne kenn gisu leen waaye alxuraan saxal na ko moo tax mu àq gën a yëpp daje nañ ci am ak jinne yi jinne nag ay xeet lañ am na ci ñoo ñu toog lañ ñu gore am na ci ñoo xam ne ñu tuub rek ñu sax saa yi ñu def ñu ñu nag ba nga ne dégg nañ jàng alxuraan ca naxla ko ci yonent bi sallallahu wa sallam ñu dellu nag di waat jinne yi de nag soolaay di xasee ci biir saare moom la buur di wax pour waxale Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nit ñi ne pour ñu yar woyof na ila ya jëm ci man am na loo nekk ni mu di dem bit ci sama déglu na sama jàng na ko mbooloo mi nag dina ci ci dina yi yàlla na ma ne naa leen mbooloo ci dina yi déglu ba muy jullitu ca maxla la borom gaawa dëggoom dafa rek foofu déglu bu njëkk mooy ba nga xamee ne iblis xelal na saytaan yi nañ déglu lu kaw ci aaye asamaan benn mu ne déglu dem asamaan bañ ko fekkee jaww ji ubbeeku muy jàng ñu ko saaroo dellu nag waaw wax ko nag mu ne loolu la tax gannaaw ba nag jàng ñaareel yi mooy bi nga xam ne man neexoon nañ ko mu dem ca max la waa dem ba noppi di leen ñoom suba de di déglu bu njëkk ba moo waral déglu ñaareel gi ñaar yoon la rek bu njëkk mooy may soxla maa ngi lay gën a faral di leen dindi waaw ba xaaral say wax yi ñaar seen nit ña bañ delloo innaa naka ñun alxuraanam alxuraan ajabat ji di borom kéem taan leen ñu ne ñun de dégg nañu alxuraan yoo xam ne ñu ne mun a fasaara baatam ya fasaara ak maana yu bëri yam lamboo ak soo fadile ca nak dégg nañ téere boo xam ne mosu ñëw dégg téere bu mel noonu rek yaay di dal mu jublee ila rus bi jëm ci njub te téere boobu dafay wax rek jëm ci njub te njub mooy gëm yàlla ba amoon naa gëm nañu bi ci moom ñun nag bañ déggee téere boobu ñun gëm nañ de wala lu si sa bokkaale sunu gannaaw tey bi rabbina borom sunu aayoon kenn rek ñun gannaaw tey dootuñ saaka yàlla bokkaale ndax alxuraan jooju xame nañ ci ne yàlla amul bokkaale de wari na woo la tëdduñ bi dem gis saala sell na jaddu rabbina màggat borom sunu ci bokkaale de yàlla màgg na ba ëpp na muy am bokkaale de makkaata ba jàpp mu saay ba tam jalo wala wala du jaayeen doom yàlla amul jalo amul doom waaw loolu yomb na ci moom melaw loolu melaw ku sos la def way melaw naka lañ jural bit kaanu nekkoon na di wax te fii mu naa ak yëre suñu alalaay waral yàlla sax sax tam wax ji aji jéggi daay ci nar rek ndeketewoo suñ dox yi nit ñi daa wax di fàttal yàlla bokkaale nar la yu jéggi daay way na naa naka nun war nan naa jot loolu nu lan sax wala wax ci lim suñ ñu doon ci ñoom dinañ. alors yàlla na ko ci mën a énaaw. ñun nag bu njëkk a defaroon nañu ne képp ku wax wax xam ko yàlla rek wax nga dëgg ndax defaroon nañu ne kenn sañ nga san waral yàlla de naka defaroon suñ tubaaw yi dañ doon san. way noo naka lañ gërëm njëkk. kaanu ne ko la di jaaroon góor mais nañ ci ci nit. yow na di muslu. di góor mais di nit ci jinne yi de. te bu njëkk nit ñi dañ daaw muslu ci jinne yi moo tax jinne yaaram dañ daa def suñ daa tukki ba digg guddi jot buñ bëggee fanaanal ñu ne a'uuzu bi sayyidi alal makaari min sharri sufaraa nañu di muslu ci barkeb fa nga xas ko kum ñu ne mu musal ñu ci ay dofam ba nga xam ne daanañ wax loolu bu jëkk na dinañ loolu taxoon ñoom itam ñu daw xam ne nit ñi dañ leen a ragal pour musu sax ci ñoom ak di leen yaakaar fa faalu dañ doon leen raaxal ak daw loolu tax nag ñoom ñu doole daw ne ñun ñooy sangi jinne ñi rek ñooy sangi nit ñi boole ci gannaaw maam yi ñu am cami ci province moo tukki waaw waaw dañu jinne joo xam ne ñu baax la mu ne ko moo xam ne lu gën li ngeen di wax ngeen di ko mubloo bu leen waxati bu leen mubloo di ci sangab jinne yi dina wax bismillah laahuma su ngeen waxee bismillah laahuma rek yàlla dafa leen musal ci yëpp aay rek ñu ñuy wax bismillah laahuma loolu taxoon province daa wax bismillah laahuma ba yonent bi ñëwee indi bisimilah rahmaani rahiim ñoom ñu bañ a bisimilah wala suñu maamee laa ñun moom la ñu wax rek waaye ñoom naka ñoom waxoo joxoon nañ ñoom dinañ sama wàllum suum la si jël jox yéen nit dinañ joxoon nañ li ci nga xam ne moom lañ nit ñi jox la nit ñi ndox yi am na comme bi leen dinañ amoon daaw de képp yàlla aaraan kenn gannaaw ak yàlla li ci nga xam ne yéen bëri dañoo defee ne pour yàlla lekk dinañ loolu lañ jàppoon rek lu jiitoo alxuraan way naa naka moom la mos naa sàkku nanu sama laala asamaan fooja naa sant ak góob bi ak monsieur Fadel Sow aarfan ci wàllu ci malaayika te di dem ñu ngi dëgër aussi mën a ci biddiw de ñu ngi way lakk rek ñun daal jëm asamaan di ji ñu ngi ñu ci kaw asamaan waaye léegi nag aaya lañ ci ndigal aaya lañ ñu asamaan dem rek ñoo jege asamaan suñ ko bëggee jege rek malaaka yi dàq ñu ak ay biddiw yoo xam ne dañuy lakk rek. wari naa a wax na naa nag wax jëkk yoon yonent yàlla woo sallallahu alayhi wa sallam ma xool bu jëkk naa ci asamaan waxtaane la ay jotaay li tamit ngi déglu bu jëkk dina ñu dañ daa dem ba ca asamaan ñuy sàcc ku jël na mu laala léegi yaa gis moo sàcc lawa ñaan ko ci aban biddiw rafetal bu dee aji lakk ko a déglu asamaan lakk ko de te dina ñu dañoo nooy mel ni ngëndal waaw boo xamee ni bi bi ba doon wala dafay ni lakk ba dara du ko defee wala naa naka ñun laa doon xamu ak coono ndax xay suul itam na mi def na ko bi man ci laaj ñu nekk ci suuf am araada am na mën a yéen ci ñoom rafet bu mu borom seen dana am jub xam nga ñun yàlla na ma ci suuf ndax lu baax la ma waa am awaay la ma de loolu mooy dañuy wut tax ñu aaye asamaan sax gisaguñ yërëm ci sa laaj la saa de wala naa naka ñun mi naa ji nekk na ci suuf saa ne woon na am na ci ñun ñoo xam ne yiw nañ gannaaw bu ñu déggee alxuraan wa min naa nekk la ci ñun duna sax ci mbir mu ñoo na am na ci ñun itam ñoo xam ne yiwuñ jinne am na roor yu tedd yiw yiw teey waaw yoo xam ne yiw bëgg yiw lañ waaw yu gore itam naka la ci ñun amul fi mu ne way jëbbalu wa min naa ci naka la ci ñun alxaasi dana way jàng na ci ñun waaw ñu jub waaw gëm yàlla am na ci ñun ñoo xam ne dañoo jàng rek ñoo tax ñu wetti yàlla wa na mu muuraay dañoo la daaye saxaaw jublu nañu rafet ba am jublu ñi nga xam ne jublu jëbbalu nañu waaw borom bi mottali jaanama ñeel jaanama rek ñi a xam ne jàng nañu ba weddi yàlla nag fàkkal ko bokkaale ñooñu ma xam safara lañ rek waaw aduna dem bi dem ngir law istaqaamu doonte juboon nañu nit ñi ala tariqati ci diine lislaam la xaymaam kon kay mandal leen maanaam ndox rabatan mu di aji bay dina dina mu ngi nanu nag leen bii ci moom de su fekkoon ni ñi bokk nañ jub aw ci diine lislaam na ko yàlla bëggee yàlla dana leen mandal ndox mu bari te ndox mu bëri moomu dana tax itam ñu am alal ju bëri yoo xam ne leen gën a tuur. tudd na ndox ndax fu ndox nekk rek alal nekk fa foo alal yu bëri fitna daal di ba tax dinañ moo tax de mu ne fi ñu duggoon yàlla dana leen nandal ndox. ndox waaw mooy taw bi wërsëg su ndox bëree wërsëg yi bëri su wërsëg yi bëree rek waaw nit ñi daal di bëri daw fitna daal di tax di rek. fitna yooyu nag mooy koo xam ne jub na sant yàlla joxe xaq yi xaq yi xalal jamaam kooka xaw na yoonu njub alxaqiqatu waman yooyu ku dëdd na moon zikri rabbihi woy alquran boromam nasluhu nu xarfe ko asaabam dugal saatan mu di aji siise koo xam na ne dëdd na alquran yi bañ koo gëm yàlla dana ko bugal bugal moo xam ne mu siise doon de mooy safara rek wa amal masaajida naka jàkka ya lillahi aji naka la ñeel yàlla rek jàkka yi jàkka a na yàlla de mooy bara yiñ toroot ngir julli falaata noo bu leen jaamu maa la ànd ak yàlla aaran kenn ne soo bu leen dem ci jàkka ba noppi jaamu ku mooy yàlla ni ki yahut def ku na saara suñ duggee ci seen seen israel seen bi yamaya di jaamu ku dul yàlla ba noppi te xam ne jàkka lañ ko tuddee te jàkka yàlla la ñeel loolu warul de suuf lépp kay yàlla la ñeel amul ci lu ñeel yàlla sunu jàkka yi yàlla na ñu ñaar ah, loolu laa ko traçal rek maanaam jàkka yi ñoo gën a sedd ci pàcc suuf bi naka jàkka ji ca Makka mu tudde ko néegam fa moo gën a foor ci mboolem jàkka yi gannaawam jàkka Madina gannaawam Baytu Maqdis gannaawam jumaa yi gannaawam jàkka yi gën a jàkka ju nekk nag néegam yàlla la. buñ ca def dara lu mooy jaamu yàlla ak lu méngoog jaamu yàlla waaye buñ fa buñ ko def mu di ay ah, waxtaanu kaay ati kulóobu kaay ati barab yi bocc ay ganaay loolu yëpp nañ ñëwal jàkk ci yooyu jagle ko jaamu yàlla waxtaan ci jàkka dana mab jaamu yàlla ñeneen fukki at jàkka moom boo jàkka fee du bul soxla loolu mooy jaamu yàlla jullit ci sa fóode yi nangu nañu jàngale ci xam-xam naka ci xeet gi daje ci njëriñ benn ba léegi lu mooy loolu nag waxe àddina boo ko bëggee wax rek génnal jàkk ja rek ndax néegam yàlla la buñ fa def dara lu méngoo fa topp yàlla julli ak sikkar ak lu méngoo loolu jàkk yàlla la ñeel nag dàqoon teewut ak jàkk ji ne am na ku koy di ko ñoŋal ci Kaolack de yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na masjid yi waaye jàkka jamu laafal ko boppam de ah, ba muy kurtu ca Madina mais def na dayoo ba masjidu Bani Qurayza laaf jàkka jamu jëm ci ñàkk moom de moo tax am amal masaajid dañuy daay ndax woon ci wutal ji nekk nag am na ko ko moom koo xam moo ko xeeyoo lépp luñ ca war a def te jaadu moo koy bañ wa inna naka lañ ci dem lamma qaama ba taxawee Abdoulaye jaamu yàlla la te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla woo di jaamu ko ca nax la. kaanu jege nañu yàqoon di nekk li badal di way tegal waare ci kawam rek ba nga xam ne yonent taxaw na ca nax la di jàngal alxuraan bu jinne ñëw di jaayante juróom ñaar fukki jinne ci jinne ñoo wàcc di tegaloo di tegaloo mooy bi dina bàyyi bu bëgg fexe wala saalaati ak yonentam man li ma nekk daal mooy jaamu yàlla laa bu ñu joxoon ma war koo rek maa ngi koy jotal bu man yàq si ku mooy nangu laa yàlla wala soxla ak yonentam ci wéetal ko ba ina loolu naka ñaan naka jaanama soxla rek fépp ku mooy yàlla te sakkal ko bokkaale maa fi nekk boobu du mooy rek xam ca mooy bay génn waaw wéetal wéetal ak nga dem sakkal ko bokkaale wala nga weddi yàlla am rek wala nga weddi yonent kooku safara jaanama rek moo ko ñaan rek amaa mooy yàlla rek kabaay bi kooku du tax yow jaanama rek lu mooy faa moo tax si rek ñoom danañ ko mooy yàlla ci loo xam ne ñoom ñu gën a xam ak xarit bu nekk ak bu njëkk a dem ak moom mooy nga defee bële moom itamit. am na ñoo xam ne moom bu ñu doon bële ñëwee na ba